an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi ath-thaamini wa sittiin ba'da l-mi'a waan abi jaafarin abdillahi bni jaafarin radiyallahu anhuma annahu qaala ardafani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin xalfahu wa asarra ilayya hadiisan laa uhaddithu bihi ahadan mina nnaas wa kaana ahabba ma statara bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li haajatihi li haajatihi hadafun aw haa'itu naxla ya'ni haa'ita naxla rawaahu muslimun rahimahullaahu hakadhaa mukhtasaran wa zaada fiihi al-Barqaaniyu bi isnaadi Muslim rahmatullahi alayhimaa haadaa ba'da qawlihi haa'isu naxl fadaxala haa'itan lirajulin mina al-ansaari fa in radiyallahu anhum fa idaa fiihi jamal falammaa ra'a al-jamalu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jarjara wa zarafat aynaahu fa-ataahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam famasaha saraatahu ay sanaamahu wa zifraahu fasakana faqaala man rabbu haadha al-jamal liman haadha al-jamal فجاء فتى من الأنصار رضي الله عنهم فقال هذا لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه wa rawaahu abu daawuda ka riwaayati albarqaani rahmatullahi alayhima qawluhu zifraahu huwa bikasri zaali almu'jamati wa iskaani alfaa wa huwa lafdun mufradun muannas qaala ahlu llugati rahmatullahi alayhim azzifraa almawdi'u alladhi ya'raqu min al-ibli xalfa al-udhun wa qawluhu tud'ibuhu ay tut'ibuhu kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ci téere bi ñu nekk nekk kitaabu aadaabi safar ci suñu buntu cent soixante-huit wala chapitre wala garab baabu aadaabi sayri wan nuzul wal mabiit ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis neuf cent soixante six mu ne woon wa an Sahl ibn Amr wa qiila Sahl ibn Rabi' ibn Amr ibn Amr al-Ansaari al-ma'ruuf bi-ibn al-Hanzaliyya wa huwa min ahli bay'ati ridwaan radiyallahu ta'aala anhum ah. annahu qaal marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy neuf cent euh, soixante-sept da mooy avant dernier bi mooy bu jëlee bi benn ci des ci bunt bi mu ne waa nabi jaafarin mu ngi jëlee saxaaba boo xam ne dàkkanta la moo doon bàyyi jaafar nee na la tuddoon Abdullah Abdullah Ja'far bi Abdullah ibn Ja'far Abi Talib radiyallahu anhuma annahu qaal doomu Seydina Ja'far at-Tayyar la woon ah magu Ali ibn Abi Talib moo ko juróon muy Ja'far at-Tayyar radiyallahu anhu annahu qaala Abdullah mu Abu Ja'far mu ne ardafani radiyallahu anhuma mu ne ardafani daal dina may supporté teg ma ci gannaawam rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam benn bés xalfahu ci gannaaw mooy mu war daal di may warale ci gannaawam teg ma ci gannaaw dabba bi mu waroon dabba boobu nag riwaa imaamu ahmad ibnu muhammad rahmatullahi alayhi dinañu wax euh, ban dabba la woon parce que fii waxul daan rek xalfahu waaw waxul euh, ci kaw lan la ko war euh, Euh, waraloon ci riwaa imam ahmad bi nag dinañ ko gis baax la la woon benn berkel la comme moom ni koy tudde muy sayyidna abu jaafar abdullah ibn jaafar radiyallahu anhuma mu ne kon daf ma waral ci gannaawam zaata yawmin benn bis moom yonentu na saa saam wa asarra ilayya mu daal di may déey wax ak man ci ma ci boo xam ne wax ma ci lu ndànk maag maag moom kele hadisan wax joo xam ne kaddu goo xam ne secret boo xam ne la uhaddisu bi ahadan min an-nas duma ko nettali kenn ci nit ñi waaw mu ne nag wa kaana nekkoon na moom rasulullah wa kaana nekkoon na ahabba li gën a sopp mastatara waaw loo xam ne buy dem eh, di di di ca wonag wa di faju doomu aadama loo xam ne moom la gënoon a sopp moom yonent may saa saa masatara bii loo xam ne moom lay suturlaal bëtu nit ñi ak tamit nopp nit ñi ba du ñu ko gis du ñu ko dégg rasulullahi ndawal yàlla saa salaam li xaajat yi ngir aajoom hadaf hadafun mooy benn rek loo xam ne dafa jug comme ab tund waaw loo xam ne ci suuf bu kabe nga xam ne day nekk noonu ab tund voilà hadaf mooy loolu monticule aw xaa'isu naxlin wala li nga xamante ne mooy ay garab yoo xam ne garabu tàndarma yu bari nga xam ne day bari fenn mu nekk ci seen gannaaw voilà wala muy ab tool mooy day tekki tool moo tax mu ne yaani xaa'isu naxlin mooy toolu tàndarma mu ne lii rawaahu soloo na ko muslimun ah, toolu tàndaro mooy palmere dañ koy woowe mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim ibn al hajjaj ibn muslim ibn al hajjaj abul husayn rahimahullah ibn muslim mu ne hakada nii la ko imaam muslim solowee ci saxiixam muxtasara mu nekk loo xam ne da koo mu ne waaye wa zaada waaye nag yokku na fiihi ci xadis bii albarqaaniyu imaam ba nga xamante ne mooy albarqaani dina ñëw après léegi <coughs> insha allah man huwa albarqaani hada insha allahu tabaraka wa taala lii lañuy Euh, liir euh, nii moo tax euh, bon jarul ñuy nañ wax li muy tekki noonu après dinañ ñëw insha allah taxaw ci al xaafil Abu Bakr al Barqaani rahimahullahu taala ah mu ne kon wa zaada ash-Shaafi'i wa zaada yokk na fiihi waaw yokk na ci hadis bi al Barqaani daal imaam al Barqaani bi mu ko solo bi isnaadi Muslim moom mu ko solo ci càllale boo xam ne ci imaam muslim parce que mustaxraj dafa def mustaxraj a muy xadiis boo xamante ne téere boo xam da nga koy bind topp soit saxiix imaamul buxaari wala sax imaam muslim indi même xadiis yi waaye jaar ci yeneen sëriñ waaw yooyu nag mu ne al-Barqaani moom da koo def am nañu ne musnad la tudd comme ni ko ñoom taalibeem bi waxe ndax sëriñ la woon ci ñoom al imaam al-Bayhaqi al-Xatiib al-Baghdaadi ñoo ñëpp ay sëriñam la ay ñoom ay taalibeem lañu woon rahmatullah alayhi hmm? euh, léegi mu ne moom nag yokku na bi isnaadi muslim ci càllale imam muslim bi hada ndax dafa def mustaxraj ci imam muslim rahmatullah alayhi hada ba'da qawlihi ginnaaw imam riwaay bi ñu gis léegi bu imam muslim bi haishu naxlin bi mu waxee lool ne mooy euh, toolub tàndarma wala garab yoo xam ne garabu tàndar mu nekk ca gannaaw ngir suturlawu moom yonente bay saar saram bi Seydina Abu Jaafar waxee loolu Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhu mu ne fa daxala haa'itan li rajulin min al ansaar mu ne yeneen tubaab saa saan nag daal di dugg ci benn tool boo xamante ne nii ki ko moomoon mooy euh, benn góor ci waa Ansaar benn toolu tàndarma fa idaa fiihi jamal ba mu ñëwee ci biir tool bi mu duggee moom yonente waay saa mu fekk fa benn gëléem fa lamma ra al jamal an nabiyya sallallahu bi gëléem gi gisee yonente waay rek mu commencé di jooy mooy gëléem li muy def mooy di blatérer waaw gëléem day blatérer muus di miauler chien di aboyer voilà <laughs> chien xaj danaan mbaw mbaw mbaw waaw euh, muus naan ñaaw waaw léegi nag fas di ñëxal ñay nag li muy def man xaw ma ko ci wolof mais daal ñay <laughs> ak waa ji ak gilim li muy def waaw man xaw ma ko waaw <laughs> xar di mbee waaw mooy noonu gilim di def waaw di wane ne daal kontaanul waaw fa léegi jar-jara mooy mu mu mu mu def benn waawam bi mu yëngal ko waaw mooy daal bu doon am xar dañ naan mu mbee bu doon muus ñu ne dafa euh, miole waaw ne ñeew wala yu mel noonu noon daal gëléem bi def moom gëléem ni muy def wa darafat aynaahu rek ñaari bëtam yi moom gëléem gi commencé di sotti rongoñ fa ataahu nabi yonent bi saa saam ñëw ba jege gëléem gi dikkal gëléem gi fa masaxa saratahu ay sanaama mu daal di koy raay ci boos bi mooy saratahu moo tax mu ne ay sanaamahu sanaamul ibili wala sanaamu shay mooy sharifahu mooy li ci gina a kawe mooy xam nga gëléem da ngay am na moom dañuy am ñaari boos am yu am benn boos ah buxtiya beeg bi nga xam ne mooy yooyu euh, bi am ñaari boos bi am benn mooy lool di nekk ci kaw nga xam ne ci euh, équivalent liñ naan ci boo kiiwee bopp bi jëm ci dem bay euh, ginnaaw doq gi rek ñu ngi ni muy kawee noonu loolu la yonent way taasam daal di ñëw daal di koy raay wa zifrahu waaye mu raayaale ci suufu nopp bi moom la imaamu Nawawi di wax ci suuf rahimahullah mu ne qawluhu zifrah mu ne zifrahu nii lañ koy takke nii lañ koy dottoo bul fàtte ne téere bi bokk na ci li nga xamante ne mooy ci li al imaam an-Nawawi ne woon da koy taxawe mooy eh, dina taxaw eh, di dabt eh, yenn kàddu yi nga xamante ne nii mooy euh, day bañ euh, nit ki jaawale ko wa uwashiha maa yaxtaaju ila dabtin aw sharhi ma'nan ma'nan xafiyin bi nafaa'isa min at-tanbihaat voilà loolu waxoon na ko ca bëmbëstal ma ca introduction téere ba bañ koy tàmbale kon mooy mu lay wan kon nan lañ koy binde bul wax zafrahu mu ne bi kasri ak zal zal bi nga wax bi ngay maas ci suuf al mu'jama bi nga xam ne daa am tomb wa iskaanil faa'i faa bi nga def ko sukun zif wa huwa mu ne lool lafdun mufradun mu ne lay nag benn kàddu kese la moom mu muannas boo xam ne jigéen la nii nag c'est féminin ah du góor waaw te benn kese la waaw mooy euh, euh, qaala ahlul lugha mu ne woroom euh, langue bi ñi nga xam ne ñooy toppatoo kàllaamay arab rahmatullah alayhi nee nañ az-zifra ñu ne code loolu noonu zifra mooy al mawdi'u mooy bërëb allazi bi nga xam ne yaaraqu min al ibil mooy mooy mooy mooy mooy euh, ñaq waaw mooy ñaq hein ci li nga xamante ne mooy gëléem gi waaw loolu lay wax xal xalfal uduni nekk ci ginnaaw nopp bi waaw waaw <laughs> ci ginnaaw nopp bi lool nga xam ne mooy ñaq wax euh, léegi mu ne loolu la kon wa bifraaxu koy moom mu raayal ko boos bi boosu gëléem bi waaye mu daldi di koy raayal ci suufu nopp bi voilà ci ginnaaw nopp bi léegi bi yonent ma lay saasaam defee noonu fa sakkan gëléem gi nag noppi jooy yi arrêté euh, bruit ba mu doon def ci gémmiñ gi di euh, gëléem di def daal man manuma ko <laughs> imité <laughs> loolu wuy def doon wane ñàkk kontaanam ak jooyam googee mu daal di dal faqaala yonent ma saasaam ne ginnaaw lool mu ne man rabbu hadal jamal laaj ñu nekkoon foofu ne ana kan mooy kan mooy boroom gëléem bi waaw mu laaj benn laajat liman hadal jamal amaana kenn da koo tontoogul woon mu ne liman hadal jamal ana kan moo moom gëléem bi rek fa jaa fatam min al ansar am benn góor boo xam ne benn jeune benn ndaw boo xam ne ci waa lansaar la bokk fa qaala mu ne hada lii ya rasulallah mu ne ah ndawante balay saa saam yow ndawal yàlla li de lii nii de man maa ko moom waaw gëléem gii moom man maako ko moom qaala yonente bi alei salaam ne ko afala tattaqillaha fi hadhihi albahima ne ko ndax doo ragal yàlla ci bàyyima bi nga xam ne manula wax loo xam allati bi nga xam ne malakaka allahu iyaha borom bi moo ko moomale xanaa loolu war naa tax nga nga ragal yàlla ci borom bi nga xam ne moo ko teg ci sa suufu sa ronu loxo waaw fa innahu ndax gëléem gi yëgal ne yow mii ne yaa ko moom yasku ilayya mu ngi may jàmbat man yonent bi alayhi salaam bi ma ñëwee di ko déglu léegi jàmbat na ma waaw am nag këne yow mii tuji'uhu da nga koy da koy xiifal wa tud'ibuhu al imaam an-Nawawi laa mu ne wa qawluhu tud'iba ca suuf mu ne ay tut'ibu mu ne loolu yonent bay saa saam wax foofu jeexale ko xadis ba tud'ibuhu lim ci dublu mooy ay tut'ibuhu da nga koy sonal gëléem gi jàmbat na ma man yonent bay saa saam yow mii nee na non seulement da koy xiifal waaye da nga koy sonal waaw mu ne xadis bi war a waaxu te soloo na ko al Abu Daawud al imaam Abu Daawud rahimahullah ka riwaayatil barqaani comme ni nga xam noonu la ko al imaam al barqaani yu daal di solowee waaw eh, eh, léegi moom mi eh, nii la ko kon al imaamu an-Nawawi daal di waxe nii la ko indee la ca suuf gis nañ ko mooy yi nga xamante ne moom la wax sànq hmm? léegi. kon buñ gisee lii mooy kon ñu ñëw première taxrij bi insha allah après ji ñuy ñëwaale ci al-Barqaani al imam bi mu tudd léegi rahmatullah alayhi wax nañ la sëriñ la yoon ci ñoom al-Xatiib ak ñoom al imam eh, ki nga xam ne mooy eh, al-Bayhaqi rahmatullahi ala al-jamii kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que imaamu Muslim la njëkk a wax ne moo ko solo mais da koo tënk tudd na imaam al-Barqaani tudd na ko waaye tudd na keneen muy al imaamu Abu Daawuda as-Sijistaani as-Sijziyu rahmatullahi ala al-jamii' léegi kon laaj bi mooy est-ce que euh, est-ce que ñoom ñii ñoom solo waaw dañ naan la. moo hadis bi euh, boroom al-Mustadrak de al imaam al-Hakim imaam euh, avant lool ñu gis avant imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal na koy solo comme Serigne euh, taalibeem bi imaamu Muslim imaamu Muslim da solo tënk ko na ko noon imaam Maaja al-Qazwini solo na ko comme Muslim. loo xam ne moom itam da ko tënk mooy li la ci imaam mu njëkk a wax fii moom imaam Ibn Maaja it foofu la ci yem voilà moom itam foofu la ci yem sinon ginnaaw ñoom ñi al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko comme taalibeem bi moom itam al imaam Abu Daawuda as-Sijistaani rahmatullahi alayhi ala al jamii waaye ñeneen ñoo xam ne solo nañ ko comme tudd na al Barqaani rahimahullah génn ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon gis moo tax kon dañuy gën yaatal géew bi tey. borom ki nga xam ne mooy euh, euh, ad-Diya al-Maqdisi al al-ahadith al-mukhtaara indi na ko tamit naka noonu al boroom al-Mustadrak bi al-Hakim euh, an-Naysaburi indi na ko rahmatullah alayhi boo demee al-Sunanul Bayhaqi al-Kubra indi na ko foofule rahmatullah alayhi al-imam Abu Ya'la al-Mawsili rahmatullahi alayhi indi na ko naka noonu. Euh, kii nga xam ne mooy al imaam euh, Ibn Abi Shayba indi na ko waaye al imaam indi na ko ci li nga xam ne mooy sharh Mushkilul Athar euh, naka noonu boroom al-Mu'jamul Kabir rahmatullahi ala al ñii ñii ñépp daal dinañ koy indi waaw kon mu ngi noonu léegi ñu ñëw kon imaam Muslim mi njëkk a kon rahmatullah alayhi ne moom da ko euh, solo mukhtasara ana naka la ko ënde al imam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi ci ñaari boobu la ko ënde waaw indi na ko euh, fi mu ko njëkk indi mooy kitaabul hayd baabu maa yustataru li bihi li qadaa al haaja foofu la ko jëndi buntu bi euh, kitaabul hayd téere mbërëg yi buntu bi surah def li nga xam ne moom la ñuy suturloo ngir faj aajo léegi al imaamu muslim waaye indi na ko tamit kitaabul fadaa'il mooy kitaabu fadaa'il saxaaba radiyallahu anhum baabu fadaa'il abdillah ibn ja'far radiyallahu anhuma kon buñ jëlee bi njëkk a wax ci kitaabu tahaara mu ne haddasanaa Shaybaan mu ne nettali na Shaybaan ibn Farrukh mu ne haddasanaa Shaybaan ibn Farrukh wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asmaa ad-Duba'i rahmatullahi alayhimaa mu ne nettali na imaam Muslim Shaybaan ibn Farrukh di Shaybaan ibn Farrukh Euh, ñii ne mooy Ibn Abi Shayba Shaybaan Ibn Abi Shayba euh, al-Ubuliyyu Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Duba'i bi Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ibn Ubayr ibn Muhariq ah, Abu Abdirrahman ñi ne Abu Abdillah ad-Duba'i al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala ñoom sama ñaari sëriñ yi nee nañ haddathana Mahdi day nañ ki leen nettali Mahdi mu ne wa huwa ibn Maymun mooy ibnu Maymun di Mahdi ibnu Maymun al-Azdi eh, rahimahullah Abu Yahya al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdallah moo Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Yaqub moo ngi nettal mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Yaqub eh, at-Tamimi ad-Dabbi al-Basri rahimahullahu ta'ala an al-Hasan ibn Sa'd moom moo ko jëlee ku naan al-Hasan ibn Sa'd al-Hasan ibn Sa'd ibn Ma'bad al-Qurashi al-Hashimi al-Kufi mawla Ali ibn Abi Talib ñi ne mawla al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anil jami' borom Taqrib at-Tahdhib nee na thiqa rahmatullahi alayhi mawla al-Hasan ibn Ali voilà moom imaam Muslim noonu la wax mawla al-Hasan ibn Ali al-Hasan ibn Sa'd mawla al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma an Abdillah ibn Ja'far moo ko jëlee ci Seydina Abdallah ibn Ja'far ibn Abi Talib ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik al-Qurashi al-Hashimi rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu nga xamante ne nii moom euh, euh, moom moo juddoo fële ci Éthiopie ah <laughs> voilà Ah, ñoom ñoo juddoo ndeysaan Éthiopie eh, moom mii baayam mm, bañ demee Habasha foofu la juddoo moom eh, Abdallah ak frère am na Muhammad voilà <laughs> ndeysaan ndeysaan radiyallahu anhuma ah doomu Seydina Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala bañ leen waa Quraysh sonalee ñoo yoon saa te juróomeelu an ma ca wooteem ba mañ nekkee Makka ñu sonal leen inna fil habashati malika la yuzlamu indahu ahad mais ah habasha eh, am na fa buur boo xam ne duñu tooñ kenn fa moom ba mu ko waxee nag leen ci saxaaba yi daal doon dem don Seydina Jaafar mi ibn Abi Taalib mi bàyyi Abdallah ne woon seen port parole bañ demee ba waa Quraysh bëgg leen a delloosi ala imrati Amr ibn al-Aas aas ah yooyu ci yéefiru Quraysh la bokkoon ndax xaritu an-Najaashi la woon bëgg dem mu doxal côté yooyu ngir ñu dàq leen génn leen dëkk ba mais an-Najaashi daal di bañ <laughs> waaw waaw wa oh. oh. qaala law ji'tumul ajbaala min dhahabin <laughs> ah la ko boroom xilaas waxe Najaashi ne leen bu ngeen indi woon montagne yi lu toll ni montagne yi laa lépp ngeen soppi ko or ngeen ngeen jox ma ko après ma delloo leen ñii ginnaaw boobu Seydina Jaafar leeralee mbir ya waaw waaw ñoom Sayyidatu Ummu Salama ñoom ñëpp demoon nañ ak boroom këram njëkk ja Abu Salama radiyallahu anhu Seydina demoon na may dafa départ eh, léegi loolu eh, radiyallahu Ibn Affan radiyallahu anil jami' ak soxnaam ah te mu ne du ma faale laa wax li ngeen di wax te dama dul waxaale sax ngir di leen delloo ñi kon Seydina Abdallah ibn Jaafar Éthiopie nag la juddoo foofule ba fa demee gàddaa yi yaayam mooy Asma bint Umays al-Xasma al-Xasaniya radiyallahu taala anha wa ardaaha kon mu ngi noonu mooy Abdallah ibn Jaafar nga xam ne bo moom mag la woon ci doomu Seydina Abu Bakar boobu di Muhammad xam nga parce que Asma bint Umays ni Euh, nekkoon ki nga xam ne mooy yaayam euh, bi Seydina Jaafar génne àddina ci ghazwatu Mu'ta ci juróom-ñetteelu at mi ginnaaw ci gàddaay yonent ci ginnaaw gàddaay yonent bay saasam fekk mooy jayshul umara bi ñu fi gisoon yonent bay saasam jiitaloon Zayd ibn Haarisa ne in usiba Zaydun bu dee daya dañoo Zayd daal lu ko dikkal mooy faat nañu ko kon fa Jaafarun ala naas Jaafar moo leen di jiite bu dee nag usiba Jaafar bu dee Jaafar radiyallahu anhu looloo ko dalit kon bu boobaa fa Abdullah ibn Rawaha ala naas gis nañ loolu ya wax nañ ko fi waxati ko fi ci xew-xew boobu noonu bi mu génnee àddina ginnaaw gi soxnaam si nekk tiim gi après nag bi nga xam ne ci la pare Seydina Siddiq Seydina Abu Bakar moo denc Sayyidatu Asma to Umays daal di am ci moom benn doom muy Muhammad ibn Abi Bakr mi juddu keroog yeneen saa saa doon aji léegi après nag bi Seydina Abu Bakar kii ne nekkee xalifa ba génn àddina Seydina Ali ibn Abi Talib moo dencaat soxna soosu di Sayyidatu euh, Asma bintu Umayr am ci moom Yahya ñoom Awna ak Muslima muy benn doom bu jigéen boo xamante ne moom la aman ñoom muy ak euh, niñ la wax sànq Awna ak Yahya voilà ñooñu ñëpp ay frère u Muhammad bii la kii Abdallah la mais Muhammad frère am la tamit moom moo ci magoon waaw moom mi amoon na tamit euh, yeneeni frère voilà mais ñii ñoo ñi fi na siiw euh, euh, Muhammad nga xam ne keroog ñu leen biñ faatee seen bàyyi fële ca mu te yonent bay saa saam da leen a woolu voilà ndeysaan Allahu akbar lu doy waar waaw waaw ñoom ñaar mu ne ñu nekk ay gone parce que moom bi yonent bay saa saam di génn àddina dix ans la am moom la premier bi yonent saa saam di gàddaay yi parce que ñoom ñu ngi woon Éthiopie waaw la sept lañ ñëw lañ jógee ci fi ñëw Seydina Jaafar ànd ak ñoom Sayyidatu Asma bint Umays si yii nii radiyallahu ta'ala anil jami' fekk Yonent bi alayhi mu nga woon Xaybar ci la Yonent saa salaam ba mu di ñëw mu jóg di xëcc làmbaayam ndax bëgg waaw daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi ne la ma adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar radiyallahu anhu ne man de xaw ci ñaar yi ñaari nouvelles yu neex yii ñu ma dikkal man yonente waaye saa saa ban laa ci war a gën a bëgge waaw mooy ubbi gi ñu ubbi xaybar jële ko ci noonu yahuud yi nga xam ne yàq lañ lay woon ci kaw suuf fii nii waaw est ce que ci loolu laa war a gën a bëgg wala sama mbokk mii di Jaafar ibn Abi Taalib mii nga xam ne dëgmal na jóge Éthiopie ñëw nii allahu akbar ñoom jamono jot ci lañ ñëw ci yonente waaye saa saa fekk jamonoy xaybar daa ibn Jaafar sept la am ndax la premier ci premier atu gàddaay bi ci la juddu te moom mu ngi woon Éthiopie bi muy ñëw di gis ci yonent may sa saam nekk gone sept ans la amoon ñu jóge Éthiopie radiyallahu ta'ala anil jami' kon moom am na Abdillah ibn Jaafar radiyallahu anhuma anna dañ yem ni si no yi boo ko toppee affaire bi ci gën a tey gudd laa wax <laughs> annahu qaala ardafani waaw te moom ci bayti rasulillah la bokk attention voilà <laughs> annahu qaala ardafani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin xalfa fa asarra ilayya hadiithan laa uhaddithu bihi ahadan min annaas wa kaana ahabba maa statara bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li haajatihi hadafun aw haa'itu nakhlin qaala ibnu asma fi hadiith yaani haa'itu nakhl voilà mooy ibnu asma net mooy fiiru boobu nga gis ci biir xadis bi imaamu Nawawi indi ko li xaajatihi hadafun aw xaaichu naxlin yaani xaaita naxl kook ki ko wax mooy ibn asma gis nañ ko sànq muy abdallah ibn muhammad ibn asma ad-Duba'iyu rahmatullahi alayhi ta kon léegi mu ne wa rawaahu ba muy jeexal mu ne wa zaada fiihi al-Barqaani léegi nañ ñëw ci man huwa al-Barqaani haadaa <laughs> al imaamu al barqaani géej la woon waaw kii géej la woon goo xamante ne ni doonuloon fer ci wàllu xam-xam allahu akbar waaw mu doon mu ngi tuddoon moom nag Ahmad la tuddoon waaw Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib al-Khwarizmi Abu Bakr al-Barqani ash-Shafi'i waaw rahimahullahu ta'ala moom al-Barqani mi mu ngi gën a àddina l'an trois cent trente six waaw mooy après salaf yi ci la ñëw ah trois générations yi moom après ci la ñëw trois cent trente six waaw muy euh, al qarn rabia ñeenteelu siècle bi moom ci la ci la juddu waaw génn àddina quatre cent vingt cinq voilà moom mu ngi amoon kon presque quatre vingt dix ans quatre vingt neuf ans waaw fi nga xamante ne euh, moom euh, nag dafa nekk koo xamante ne nii boroom xam-xam la boo xam ne boroom fiq boo xam-xamu fiq waaye surtout xadiis waaw bind na ci fiq waaye li mu ginoon a nekk daanaka dundam yëpp mu def ko ci mooy xadiis ba nekk ci imaam nekk ci waa Xawaarizm bokk ci Ouzbékistan léegi Ouzbéki Bukhara Ouzbéki <laughs> foofu yëpp foofu waaw tam waaw mais finalement Bagdad la newoon hmm? fala sax génne àddina bind na musnad mooy diñ la doon wax sànk naan al taalibin bi al imaam al xatiib nee na bindoon na musnad boo xam ne euh, li nga xam ne moo nekk ci al Buxaari ak Muslim mooy dafay mooy mustaxraj diñ la doon wax ba pare dajale na xadiisu Sufyaan Sawri yi waaye Shu'ba ak euh, Ayyub yooyu yëpp. moom daal dina koy euh, def moom ki nga xamante ne mooy al imaam euh, euh, Abu Bakr mi al Barqaani rahmatullahi alayhim te wax nañ la te moom nag dafa jële ci boroom xam-xam yu rëy jamono joo jële ci waa dëkkam d'abord muy Xawaarizm ak Biyaadu Naysaabuur yooyu nga xamante ne nii jële tamit ci waa Baghdad daa wër moom moom moom wër na waaw bokk na nag ki li nga xamante ne mooy pour nga gën xam ak màggaayam hmm? euh, muy euh, bokk na ci taalibe yi Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Hasan euh, ah? kon kii tamit bokk na ci li nga xamante ne mooy ñooy ay ay ay taalibeem comme niñ la ko waxoon sànq mooy al imaam al xatiib ah al-Baghdadiyu rahmatullahi alayhi eh, ak ñoom ay imaamu eh, al-Bayhaqi rahmatullahi ala al-jamii pour war na ne kon eh, bon ponkal yooyu rek yow boo nee seen seen seen sëriñ moom ah <laughs> mooy mooy fini quoi waaw mooy yow c'est fini <laughs> waaw. waaw te def nañ nag ay kii yu ay kii yu rëy sax ci moom ci mel ni ñoom al imaam al xatiib mu ne daa nekkoon siqatan wari'an sabtan lam nara fi shuyuuxinaa asbatu minhu waaw aarifan bil fiqhi lahu hazzun min ilmi al arabiyya kathiir sannafa musnadan waaw dammanahu mashtamala alayhi sahiihu al buxaari wa muslim waaw wa sannafa hadiisa ath-thawri wa shu'ba wa ubaydillah ibn umar wa abdil malik ibn umayr wa bayaan ibn bishr wa matarin alwarraq waaw mu ne walam yaqta tasnifa hatta maat wa kaana harisan ala al-ilmi al-munsarif al-himma ilayhi munsarif al-himma ilayhi waaw allahu akbar ba pare mu nettali ne sami'tuhu yaqulu rajulun min al-fuqara as-salihin waaw al-imam al-khatib ne man man dégg naa ko sax sama sëriñ bopp moo tax mu ne dafa ne woon moom al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah mu ne cey albaqil kii al albarqaani mi suñu sëriñ bi ku wóor la woon ku sàmm dëgër mu ne gisuñu ci suñu sëriñ yi ñun suñu sëriñ yi nga xam ne dund nañoo ñoom jële ci ñoom ku ko gina dëgër amul <laughs> saay saay saay loolu rëy na kom seede waaw foog nga xam alxatib albaghdaadi yi moo doon kan waaw moo doon boroom géeju géeju géeju mashriq comme ni nga xam ne moom la al imaam ibn abdul bar ne woon géeju maghrib waaw ñoom jamono yooyu tamit moom la doon dund ni mu nekk woon géeju waa maghrib andalusi yooyu moom al imam ibn abdul bar al andalusi al maliki radiyallahu anhu al al xatib noonu la nee woon mashriq moo doon kilifa da allahu akbar yow bu waxee loolu nag ci kii ngay xam ne yaa ici mu ne amul ci suñu sëriñ yi ku ne doo dëgër ku xamoon fiq la am cër bu mag ci xam-xamu arab làkku arab lu bari mu ne bind na am musnad boo xam ne da cee def li nga xamante ne moo làmboo sahih imaamul Buxaari Muslim ba pare bind na xadis yoo xam ne dajale xadis imaamu Sawri Yahya ibn muy euh, Sa'id euh, kii Sufyaan ibn Sa'id ak Shu'ba ibn al-Hajjaj Ubaydillah ibn Amr ak yooyu mu ne dañul nag ginnaaw gi yu mu wax ñëpp mu ne dañul di bind di bind di bind di taalif ba ni nga xam ne ci la ko Euh, faatu di dikkale te ku xëroon la ci xam-xam jëloon yitteem lépp def ko ci waaw Allahu akbar kon loolu euh, lu rëy la euh, <laughs> loolu rek doy na loolu nga xam ne moom la al imaam al xatiib al baghdaadiyu rahimahullahu taala daal di wax loolu moom kafaa <laughs> noo doy na sëkk billahi buñ xamee man huwa al xatib al baghdadi hada dinañ xam ne oh huwa al barqa al barqani mi euh, ndekete masha allah <laughs> waaw kon euh, lu am am solo la waaw waaw imaamul al al al al al al al al kii nu mu tudd sëriñ bi euh, al-Dhahabi mu ne haddatha anhu Abu Bakr wa Abu Bakr al-Bayhaqi wa Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi ak sëriñu Shafi'i yi muy Abu Ishaq ash-Shirazi voilà bi nga xam ne moom la Imaamu daal bi shara téereem bi ci li nga xamante ne mooy al-Majmu' voilà kooku taalibeem la woon waaw Abu Ishaq ash-Shirazi taalibe al ki nga xamante ne mooy euh, euh, kii nii euh, muy al-Barqani nii rahmatullah alayhim kon nag mu ne wa zaada fiihi al léegi nag sauf que téereem bii nga xam ne ci la indi lii te imaam al-Xatiib di ko jund man gisuma ko waaw wër naa ko wër mais gisuma ko euh, moo tax pour indi kàllaleem comme niñ doon def euh, comme ni ñuy baaxee def loolu man manuma ko waaw parce que gisuma ko